a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jataay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu ziwaaj wala axkaamu nikaax muy àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu mariage ci l'islam suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ah, ginnaaw bi ñu gisee mariage bu wér li tax ñu naan mariage ci l'islam gis ponk yi gis charte yi gis yeneen façon charte yoo xam ne moom la ñaar ñiy sëy di tegante ah, gisoon nañ ci jataay bii ñu weesu façon mariage yi nga xam ne nag baaxul walillahi alhamdu wal tey ñu noxoon ne dañuy continuer ci ginnaaw bi nga xam ne ci lañu xam mariage bu baax euh, yi nga xam ne waajur yi nga xam ne kilifa yi nga xam ne wala kilifa gi nga xam ne moo maye doomam war na ko baax nañ mu dénk ko ko ndax doo may sa doom noonu rek aca bàyyi noonu mu dem ku yebal sa doom ci kër goo xam ne yow en li ngay ñaan mooy li ak dundam yépp fa la koy paase kooku war nga koo dénk ay kàddu yoo xamante ne ni eh, dina ci mën a bàyyi xel saa su Eh, loolu nag lañu war gis incha allah bu ñu paree ñu gis alxuquuqu bayna azzawjayn muy àtte yi nga eh, droit yi nga xam ne ku nekk ci ñaar ñi sëy am na ko ci keneen eh, loolu muy conseil yooyu yu am solo la te moom la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa comme ni nga xamante ne nii noonu la newee ci as-Sahihayn xadiis bu la nag bu gudd boo xam ne insha allahu taala ci biir siira bi bu ñu àggee ci li taxoon mu jóg xadiis boobu dinañu ko tudd insha allah intégralement bu soobee yàlla seydna Umar ibn al eh, doomam ju jigéen di Xafsa bint Umar di suñu yaay Xafsa nekkoon soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko doon dénk di ko waar di ko dénk li nga xamante ni mooy àq yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di boroom këram am ci moom nga xamante ni en tant moom mooy sangu ñépp li mu am ci ñoom waaye surtout fii li muy wax nag mooy euh, àq bi nga xam ne moom en tant que soxna moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam am ci moom di ko fàttali yooyu moo tax àq yi nga xam ne ginnaaw gi moom lañuy gis incha allah ku ko xam war nga koy fàttali ñeneen ñi rawatina koo xamante ni nag da cee ñu maye ko ba pare kooku warula dem ba sëyi ba pare ba toog ba nekk fa ñu koy door jàngal àq yooyu lii nii mooy ni nit ñi dañ koo war a xam laata ñu ciy dugg ndax kat man duma dem examen ba pare dem ba ci jour examen bi ci jour concours bi ci jour bi ci biir salle bi après di door a découvrir programme bi nga xam ne ci lañu war a tester loolu xam nga ne loolu koo ko wax mu ne xanaa ab dofay def loolu waa léegi lan moo tax bu dee yëfi l'islam yëfi li nga xam ne moo ëpp doole ci ñun lépp te looloo tax sax suñu boroom indi ñu fi ndax binduñu lu dul ngir ñu jaamu ko moom boroom bi subhaanahu wa lu tax bu dee yooyu ñun ñun buñ ci def benn effort laata ñu ciy dugg di julli ay at xamoo lu yàqu julli xamoo lu koy defar fu sa julli kiiwee nga sëlmal wala sax nga continuer di ko jéem a réparer yow ci sama xelum bopp loo xam ne ndekete yow julli nga doon julli dara baaxul ba gis la nag ne la di nii ah man damaa yokkoon be kii benn ndax jàpp naa ne loolu noonu dina ko daal di réparer xam nga ne kooku kooku xam nga ne kooku li muy def baaxul léegi mooy nit nag jullit warul a def loolu mooy ne bala ngaa dugg ci mbir yenn yi du farata ci yow nga xam ko comme ay mariage bu dee ay julli moom c'est par force ay koor yi ci war ak yooyu ndax loolu tout le temps gi benn yoon ci at mi julli tous tous les jours la boo nekkee mukallaf danga koo war a xam ay mariage yi ay njaay baluñ ci dugg nga ko war a jàng ba xam ko wala yow li la ci intéressé nga xam ko ba maîtriser ko ba bu ëllëgee looy teg sa tànk ci biir nga xam fan laa koy teg kon Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ne di dénk doomam jooju di ummuna Hafsa bint Umar ummul mu'minin radiyallahu taala anhuma mu ne ko laa tastakthiri ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wala turaaji'ihi fi shay'in wala tahjurihi was'ali was'alini ma bada lak wala yaghurrannaki an kaanat jaaratuka jaaratuki hiya awda'a minki yuridu aishata radiallahu taala an iljamia mu ne eh, seydna omar di dénk doomam ji di saydatu xafsa mu ne ko laa tastakthiri ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam bul ëppal bul bari looy laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam bari tout temps bul nekk jigéen goo xamante ni fu mu toll mu ngi laaj defal ma lii defal ma laa moom daal tout le yaa ngi koy dégg mu ngi fu mu nekk rek waa nijaay dooma kii wal lii buñ paree ci loolu waa nijaay sama sama sama sama kii ba tout ci loolu lay dëkk ci yoo xam ne kat yu ci ëpp luxe la mooy dara mooy ne fii mu ne mënoon na koo mënoon na koo bañ waaye comme que ñoom diw am nañu ko kon na xaaral bu doxee daal ba gis ay xaritam ak ay copinam ak daal di am leen rek walla ay mbokkam ay ay copinam yuy sëy lu ñu am rek bu ñëwee ci bu bu ñibbisee rek waa nijaay ah man de boo ma defaloon lii tout le temps bu génne bu bees mu ne ko lool nag bu ko bari bul baril ay laaj yoo xamante ne nii ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te walaa turaaji'ihi fi shay te lu mu la wax defal lu mu la ne defal lu mu la sant bu ci dellu ginnaaw bu ci bu bu ci revenir ak moom naan ah waaye mooy remettre en cause déedéet Ah, dinañ ñëw nag ci àq yi buñ ñëwee ci àq yi ah, ndax ki yonent bi yi salaatu wasalaam la doon wax moom mooy ki nga xam ne moom bu juum déedéet moo tax kooku noonu wala turaaji'anhi fi shay'in bu mu wax dara ne nañ def lii wala lii la nga naan ah loolu dama mag jar nañ koo seetaat déedéet ah ah tey lii wa am ci kër gi jàppal ci loolu kooku mooy ki dul woon juum waaye bu dee ñun ñi ci des incha allah buñ ñëwee ci àq yi dinañ ko gën a leeral est fu góor ki waxee ni lii la rek ay ca ñu naan li ciy topp ne loolu la loolu dinañ ko gis incha allah mu ne walla tahjuri te tamit bu ko gàddaay ci kër gi mooy nga laaj ko yoo yum la laaj yoo xam ne danga ko koo laaj manu ko wala defalu la ko nga daal di koy mere nag daal di koy taf li li li li li li taf mooy nga aj ko nag boo toogee mu ñëw toog sa wet sax nga xaw a nga xaw a nga xaw a moytu xool fële di faire semblant nag di xool fële ne day ñàngal mu ngeen tëdd ci lal bi mu mu ñëw tëdd nga féete fële walla tahjuri mu ne ko ta bu ko gàddaay wasalini ma badalak te boo amee looy laaj yenn yi ngay laaj ñëwal bul dem ci yonent bi alei salatu di ko ci wàllu matériel ñëwal ci man sa baay Omar nga laaj ma ko Allahu xam nga lii parents yu bari buñ ko doon def seen sëyu doom yi yomb mooy ne ak mère yi parents yi góor yi mère yi ko doon def paaye ak mère yi kon sëy yi gën a yomb waaye boo fa demee hee am full nag gis nga sa aawo sa wujju woowu bum la mënal dara lu mu am ci sa jëkkër na ko fexee am lu na nga am lu lu double loolu waaw bul ñàkk fayda nag ba mu jël ko teg ko sa kaw waaw yow daal traceel say bëgg-bëgg rek liste leen bu nee nii nga dóor ko te nag bul ñàkk fayda lépp mag saag booy doxantoo sax léeg-léeg nañ ko nañ ko ko laaj xam nga ne ku mel noonu yow sa doom bu xëyee suba ginnaaw suba tas wala ñu dàq ko yow yaa ko def yow loolu mooy conseil yoo jox sa doom mooy yow waxoo ko fi lépp yëfu matériel la affaire puukarante wu waaye sa wujjoo moom bum la wala sa wujju pe peccor ga moom moom bum la ko yóbbul na xam ne nag ah fi nga jógee nag fàttalekul sa ginnaaw boo séyee na nga fàttale sa yaay de man mii waay waay waay man de kenn masuma xamee ñàkk fayda waaw defar ba mu baax rek loolu moom mooy wax yooyu xam nga loolu loolu loolu mooy waxi ndaare ndaare waxi koo xamante ne ñiy waxe noonu à vrai bu doon ci ay classe lañ nekk classe ñooñu CI sax àggaguñu fa ñooñu maternelle sax duggaguñu fa ndax xalaatu xalaat yooyu même gone matériel yi maternel yi sax léeg-léeg am ci ñu dépassé façon yooyu mooy ne mag la de jur na doom ba koy préparer bu sëy mais moom ndeke duggagul sax maternel ci wàllum xel mooy xoolal li seen naaw may wax neewu ko boo amee lii laaj ko déedéet was alii nii ma boo amee looy laaj ci wàllu matériel surtout nga xam ne lii nii ndax ku sëyi ku nekk yaa ngi na xam sa état wu boroom kër ke keneen xam nga ne yenn yi est-ce que mën na ko manu ko yow xam nga ne même bu dee mu ngi liggéey mais xam nga ne salaire yow leer la na ne bu ci fayee yenn yi fay ci facture yi yow liñ koy laaj yow ci sa bopp xam nga ne loolu manu ko mais nan lay ñëwee di ko koo xam ne salaire am ump la xam nga ñaata la ñaata la yow bu leer ne lii buñ ci génnee lii génn ci dund gi génn ci lii génn ci lii def ci lii mu leer la ne yow bu amee dara lu fi des ab cinq mille francs la wala yu mel noonu yow naka ngay mënee ñëw di ko laaj loo xamante ni trente mille lay def xam nga yooyu yëfi yëfi maa tay la ak yëfi mooy ne yooyu noonu nit ki dangaa war a ndaw see war a am xel xam ne lii ah lii sama jëkkër manu ko mu reconsidérer waat ay ay bëgg-bëggam ay bëgg-bëggam waaye xoolal imaginer loolu bu doon bàyyi responsable yoo xam ne tamit mooy parent bi ko may woon yu responsable lañ mais am ko man ko ndax buñ ko manul ñooy taxul ñuy wax da gis ñoo xamante ni masha allah buur yàlla may na leen loo xamante ni mën nañ cee dund ba yor ci ñeneen yor ci njaboot ju bari sa doom yooyu boo leen mayee dénk leen lool bu ngeen amee loo xam ne dangeen koo soxla ngeen xam ne seen jëkkër manu ko ñëwal ci man ma defal loolu gën a yomb nga lay gën yombal sa sëyu doom gën a rattaxal sa digganteeg sa goroba ak ki nga xam ne moom nga may sa doom ak ñoom loolu kay loolu koy moo gën moom la Seydina Umar ibn al-Khattab ne radiyallahu anhu mu ne doomam ji Sayyidatu Hafsa was'alini ma badalak loo bëgg rek ñëwul nga laaj ma bul dem di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam bul bari ci moom ay laaj ñëwul nga laaj ma man sa bàyyi ñëwul ma laaj te loolu la même dëkk ba mag ñi noonu lañ doon def ñaata ay ay yaay ñoo yoroon seen seen sëyu doom yi seen caq yañ yor caq oor yi ak yi nga xam ne moom lañ jotoon am moom lañuy doon jaay di ci dimbalee seen doom di ci dimbali koo ñoomit seen doom ju sëyi mais xoolal doom yu barkeel lañ ko am njaboot yu mais xoolal gaa ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fi laaj lu man dane sëy ba du yàgg sax ndax waa ji yooyu day metti bopp tab moom leer na ko ne ndaw si xam na ne manu ko fii ma nag dama bëgg a takkali pot te lool bu yàggee ngeen waccante ñu dem nag lam bi nekk ñoo xamante ne jeeg lañuy doon ci biir kër gu seen baay ba pare nag seen doom seen rakk yu góor yi ak seen mag yu góor yi jabar bi mu fa ñu taal di lay cokkaas xuloog yow xeex ak yow di yeewoo ko tuwaletoo ko sangoo ko soloo ko summeekoo ko sangoo ko soloo ko summeekoo ko sangoo ko soloo ko summeeku loolu rek di génn ko seetoo ko yor seenu saak di wër nekk ci seeni mbir loolu lool lool lool avenir la amul sens ah loolu la Seydina Umar ibn al-Khattab waxoon waaye naka noonu saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu lañ doon dénk ñi nga xam ne ñooy seen doomi jigéen yi buñ leen masoon a maye comme ni nga xamante ni abdullah ibn jaafar ibn abi taalib radiallahu taala anil jamia muy sëtu seydinaa jaafar jaafar ibn di magu seydinaa ali ibn abi taalib gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna doomam ji saxaaba la Abdallah euh, tuddoon nañ seeni mbir ñoom Abdallah ak Muhammad ñoom ñépp di doomi Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu taala anil jamii moom moomu euh, bi nga xam ne ci lay maye doomam ju jigéen da ko dénk ay ndénkaane yu am solo Seydina Abdallah ibn Jaafar mu ne ko iyaaki wal xiira fa innaha miftaaxu talaaq wa iyaaki wa kasratu latab fa innahu yurisu lbardaa wa alayka bilkuxli fa innahu azyanu zi azziina wa atyabu attiib almaa muy dénk doomam bi jigéen ginnaaw bi mu ko mayee war koo jox boroom këram mu ne ko iyyaaki wal xiira ah sama doom ji jigéen maa ngi lay moytandikuloo fiir gu ëpp fiir lu baax la waaye nag bu dépasser les day yàq mu ne ko maa ngi lay moytandikuloo fiir gu ëpp yow koo xam ne mooy dangay mujj sa boroom kër du wax ak jigéen bu muy bu muy nuyool sax commencé moom kay nuyoo yi moom daa war a doy waaye waaye nuyoo nii rek mooy li mel noonu yow bu rombee bu ngeen àndee mu romb ay ñoo xam ne da leen a xam mais bu rombee ci koñ bu mu xam wala jigéen bu mu xam ñu daje du ko nuyu. naan moom moom. waaye waaye nuyoo yi bari na yii kenn xamu ko waaye fu ñu romb rek nga nuyoo te bu dee góor ñi lay nuyu moom garaaw bu nuyu woon sans góor ndaw si du wax bu jigéen baa mu commencé proteste dañoo commencé bari mooy fu nekk nga naan boo demee daa am de mooy benn jigéen bu mooy na bëgg yooyu xam ah, yooyu mooy ne loolu nag day loolu loolu ëppee loolu nag moo baaxul kon mu ne ko iyaa ki maa ngi lay moytandikuloo wal xiira maa ngi lay moytandikuloo fiir bu ëpp ndax kat fa innaha yëgal ni gis nga fiir bu ëpp googu miftaaxu talaaqi gis nga fase divorce bu doon ab néeg la néeg bu ñu tëj bunt ba koy caa ki clé bi caabi ji ubbi bunt boobu mooy mooy bi ubbi néegu fase mooy fiir bu ëpp ndax loolu boo ko continuer tout le temps waa ji am vie sociale imaginez euh, yow da ngaa mës a gis nit ku mel na koo xamante ne moom amul beneen jigéen burul soxnaam buy wax ak moom loolu daa mën nekk même wax bi mooy nuyoo ak tamit am bi jàpp li ngeen séq yooyu mais kalisa la am ne doxal leen ko say même mbokkam yu jigéen sax ndaw si du nangooti mu mais mu ne gis nga fiir boppu googu nga xam ne mooy ubbi néegu fase mooy ku fiir fiir gu ëpp yow li lay li li li lay gaaral mooy dañ lay fase ndax loolu moom waa ji du mën a dim dugg ci dund ci loolu tout mu ne ko iyaaki wa kasratil atab mu ne ko maa ngi lay moytandikuloo bari ay ay ay ay sikk euh, mooy tout le temps rek di sikkaati waaw ndax euh, mu ne loolu fa innahu yurisul baghdha ndax loolu day donnuloo li nga xam ne mooy ak ak mere mooy am am euh, am am nu mu tuddati euh, day jur li nga xam ne mooy noonoo ak bañante ci diggante euh, ñaar ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk mooy ne tout le temps tout le temps commencé waaw moom kay lu ñu wax rek moo ndaw si moom am na lum ci lum ci lum ci lum ci teg mu ne ko nag moytu loolu moytu ko ndax loolu noonu mooy li nga xam ne mooy euh, day yuuritul baax euh, li wax waa ji saa su lu ko naqari di ye waaw moom kay lii wa mooy ne yooyu nag day day day indi li nga xamante ne nii mooy eh, am mbañante lay daldi xewal diggante ñaar ñoon léegi mu ne ko waalay kibir kuxli maa ngi lay dénk nag li nga xam ne mooy bul dem nag sa kër sëyi dem toog noonu yow foo fuñ la fekk euh, na nga yeewoo noonu lañ lay fekkaat bu mi di jotee bu waa ji ñëwee fekkaat la ni nga meroon mu ne ko déedéet waalay ki maa ngi lay dénk bil li nga xam ne mooy mooy tusngal lii da koo bëgg a wax euh, mooy del taarul del taarul sa boroom kër fa innahu ndax yooyu loolu kat azyanu zina mooy li gën rafet ci wàllu lu jigéen mën a taaral mooy di taaral boppam mu ne ko wa atyabu tiibi parfum bi gën nag gën neex mooy almaa'u mooy li nga xam ne mooy ndox mooy del takkook ndox di mooy di càmm di sàmm sa cet loolu la ci gàttal la salafi yi doon def bu ñu masoona maye seen doom ñu koy dénk ndénkaane yu am solo yooyu ak yeneen ak yeneen léegi nag ci loolu la ñuy demee ci transition ci alxuququ bayna yi mooy li nga xamante ni mooy àq yi nga xam ne ñooy dox diggante ñaar ñiy dencante àq yooyu suñu boroom subhaanahu wa dafa joxe benn loo xam ne mooy cosaan bi mooy cosaanu àq yooyu nga xamante ni yeneen mooy cosaan yi ñuy wax ni yépp yépp ci àq yooyu muy droit et devoir yi nga xam ne moom la euh, la future épouse ak le futur époux ku nekk am envers ki ci des dafa am nag ci àq yooyu yoo xamante ne nii dafa spécifique ci ndaw si yoo xam ne ndaw si moom moo ko amal jëkkëram mooy ne ay àq la yoo xam ne jëkkër ji da koo am ci soxnaam loolu benn façon la mu am yeneen façon àq yoo xam ne nag cette fois-ci ndaw si moo ko am ci kaw jëkkëram buñ la ne àq nag mooy loo xam ne par force par force nit ki da ko war a def mooy ne yoo xam ne ndaw si da koo war a def par force envers jëkkëram ak yoo xamante ne yeneen façon yoo xam ne jëkkër ji par force da koo war a def envers femme bi mu am nag beneen ñetteel façon ak yooyu mooy yoo xam ne ñoom ñoom ñoo ci yem mooy ne ñoom ñoo bokk yooyu ak yooyu ñoo ko bokk ku ci nekk duyu spécifique yoo xam ne dafa jagoo ci kenn ki defal ko keneen ki ne yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom ñaar da koo war a defal ki ci des dañoo ko bokk loolu nag liy cosaan bi mooy li mooy boroom subhaanahu wa taala wax ci suuratu nisaa mu ne suuratul baqara bokk walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf daraja mu ne moom boroom bi subhaanahu wa taala walahunna jigéen ñi am nañu ci wàllu ci wàllu ay droit mislu yu mel ni alladhi alayhinna ñoom droit mooy buñ la laajee mais lan mooy àqu góor euh, jëkkër ci kaw jëkkër euh, soxnaam wala ñu ne la lan mooy droit wu femme bi ci jëkkëram tontu leen aayam wala hunna da ngay laaj jigéen gi yan àq la am ci boroom këram nga ne waaw nga ne ko borom bi subhaanahu wa taala nee na wala hunna ñoom jigéen ñi am nañ mislu alladhi alayhinna lu mel ni li nga xam ne moo gàllu seen loos moo leen war envers seen jëkkër yi waaye nag bil ma'ruf lépp tegu ci li nga xam ne mooy njekk kon foofu dale na ñoom ñoo yemi droit droit yi waa am ci kawam moom ndaw si moom la ndaw si am ci kaw waa waaye borom bi ne walir rijaali alayhinna daraja waaye nag sauf que am na benn degré benn daraja boo xam ne nag góor ñi ñoo ko ëppale jigéen ñi mooy ne ginnaaw bi ñu tolloo ay àq suñu boroom ne sauf que góor ñi am na benn boo xam ne moom lañ ëppalee eh, ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi eh, kon loolu mooy cosaan ci xàq yi léegi loolu noonu nga ne nee loolu noonu mooy la maanaam loolu moom la wax ci suuratu nisa mu ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa bima faddala allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwaalihim mu ne ar-rijaalu góor ñi qawwaamuuna ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw ala nisaa yi ci jigéen ñi mooy lii mooy daraja jooju mu doon wax mooy darajatul qi al an yakuuna ar-rajul qawwaamun ala ala imraati mooy këne góor gi mooy ki nga xam ne mooy taxaw ki nga xamante ni mooy euh, soxnaam loolu nag xam nga ñu bari dañoo jàpp ne walla kon mais lii responsabilité bu rëy la xam nga loolu day mujj euh, nekk yow presque yaay mbindaanu kër gi ndax yow kon yow yaay taxawu mooy yaa war a def yëf loolu na tekkiwul ne mooy doo dinañ ci ñëw mais mooy ne yow ndaw si yi mu soxla te mu dagan te yooyu mooy ne yooyu ak ay droit wam dañ war a taxaw waaye tamit kër gi yaay ki nga xam ne yow yaay kilifaay kër gi ndax yëfi parité yooyu naan ñépp yam yooyu yooyu xam nga loolu moom yëfi ñàkk fa yooyu yëfi yëfi yëfi yëfi xale la waaw yooyu ay idées occidentaux yi xam ne tout le temps ñu ngi daw comme que ñoom ci idée seen équita équi mooy ne seen société bi équitable foo leen fekk rek ñu ngi diima waaye journée internationale de la femme nañ utal femme yi daal te sax loolu noonu ñuy def mooy wane ne ñi dañ leen di ndax nga jël jour yi àddina bi ni mu baree ak ni amoo dara looy jox femme yi lu dul benn journée ay foo leen fekk waaye il faut il faut libérer loolu ci boppam mooy wane ne kii nii damay kókkali xam na yow nit bu dee tout temps mu topp la yenn yi yow waaye waaye sawaay nag war nañ koo libérer quoi sonn la xool liggéey bi muy liggéey ni mu metti tout le temps muy wax lool xoolal ni muy doxe ni mu metti yooyu bu yàggee rek naan kii kii ban lay kii damay kókkali te day woone moom daa am muy nëbb mooy ne comme que daa bañ euh, de supériorité bi mu am envers famille loolu la bëgg nëbb loolu rek la occidentaux yi bëgg nëbb moo tax tout le temps ñuy def yooyu mais réellement xoolal dëkk yi lay wax yooyu ba léegi France mais salaire yi salaire u góoree jigéen ñi tolloo même poste ba léegi nii en 2016 ma ne te ku dem ku weddi demal ci statistiques yi nga xool démboo yàggu yàggu laa dégg rek ñu koy waxaat ci France Info di ko wax naan ba léegi bi ñuy wax seen journée kii femme de la femme yooyu ba léegi salaire góor ñi ak jigéen ñi tolloo yow léegi kooku nan la la mën a jàpp mooy ni depuis kañ lañ commencé di wax naan il faut il faut il faut gars parité yooyu mais ba léegi nii depuis ñaata ay décennies ñu ngi koy wax lu tax mënuñu koo def ndax dañoo bëgg xam nañ ni seen yoon ñuy def ci leurre la rek écran de fumée la bu ñuy sànni ci xar mu jigéen ñi ak ñi nga xam ne ñooy leen naïf waaye ay parité ay way euh, autorité parentale ñépp ci bokk déedéet l'islam moom xamul la al rijaalu qawwaamuuna ala nisaa loolu autorité parentale ci kër loolu góor gi mooy ki nga xam ne mooy mooy autorité bi voilà ndax yooyu simple na gis nga yooyu ñuy woote moo tax xoolal kër yi koy def yëpp xoolal ñoom léegi euh, fi mbir mi ñu fi leen mbir mi yóbbee mooy ay parents ay doom ay xale yoo xam ne ñoom bu ñuy màgg bu ñuy juddu moom couple bi lañ fiy ne waaye quelque balaa xale bee dëgër kenn na fiy des te yu bari femme bi lay doon ay famille monoparentale nga xam ne kenn rek dafay nekk mu leer na ne ndaw si manul li liggéey yor ñaari doom walla ñett di yóbbu kii école sàngam kii crèche fële mu war a liggéey ak yooyu moo tax xool xoolal famille yooyu niñ naan mooy ne da ngay gis daanaka booy yi yu peer yi nga xam ne dañoo génn ci circuit bi nekk ay bandeek ay di di di di di bon doon leneen nekk ci drogue beeg yooyu boo ci seetee ñu ci ëpp benn parent waleen yar kenn te li ci ëpp jigéen ñi lay doon ndax tribunal yi fii daanaka man nga ne cas yi yow loolu ex ex eh, écrasante majorité boo demee divorce am ki ñuy jox xale yi ndaw si lañ koy dox nga gis dañuy mujj du leen mën a yàq nan la ko loolu loolu da koo man naka na ko mën a di liggéey ñëw yóbbu kii fu ne bu ñëwee war leen a toggal di toppatoo leen sonn yàggee day baisser les bras soit mu bàyyi lële liggéey bi après toog te du leen manal dara booyi léegi li ñuy man ci mbedd yi la ñuy ci suuf nekk fi ànd ànd gu bon la am après ñu nekk fi nga dégg nga toog ñu ne sa doom moo braqué fee ngay weddeek sama doom dama koo yar alors xoolal loolu moo fi bari wala ñu nangu ko bu yàggee ci noonu ñu nangu ko yóbbu ko euh, assistance sociale yi daal di koy jël ñu yóbbu ko ci maison boo xam ne fa lañ leen di récupérer di leen nee ñëw di leen yàq loolu loolu nga foog ne système boobu loolu mooy loolu la l'islam bi dox déedéet ndax gouvernement bicéphale moom fu mu amee gouvernement boo xam ne ñaari bopp la mooy ni dëkk boobu dox ñun suñu mbiri ab oto ab oto est ngaa gis ñaari chauffeur ci oto bi mooy ñaari chauffeur yoo xam ne au moment bi même minute bi kiy téyee baar bi moom la ko keneen kiy téye loolu ma su ko gis mais man la ne oto kay ñépp dañuy nangu jël li ñu am jox diw mu defal ñu ne ko yóbbu ñu ñun suñu projet mooy jóge destination A jëm B te ñaar ñi sëy lool la mooy dañoo jóge destination A war a dem destination bee mooy ci suñu borom léegi nag oto bi ñaari nit mënuñu koo dawal kon nag ay autorité parentale ñépp ko bokkuloon man la ne il faut mu am koo xam ne mooy téye volant bi sinon bu ñaar ñépp téyandoo volant bi kii di xëcc fii kii xëcc fee oto bi day këppalee di bala nee na dem te ko weddi xoolal sëy yu mel noonu ndax yàgg nañu déet surtout fi muy gën bone nag ay jullit yoo xam ne dañuy jéem a adopté loolu seet leen seet cosaanoo ci ñoom sax juralu leen lu baax mooy ne kon bi il faut ñu nangu ne kenn na koy dawal oto bi kenn na koy dawal man ma nekk ci wen bi bu ma gisee muy waaja nag dugg ci kii ma ne ko ah, looloo tax co-pilote nga xam ne avion yi ñoom ñaar ñépp ay piloté do koo pilote bi day ne ci wet gi yor affaire yi xool trajet yeeg yooyu ñuy kii di di di discuter ci naka la ñuy gina loolu la ñuy discuter du ne kii day téye commande yi kii téye commande yi ñoom ñépp kii def manœuvre descend pour wàcc kii moom di yéeg loolu foo ko gis amoon loolu la kon suñu boroom ne kon ar-rijaalu góor ñi qawwaamuuna ala nisaa ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw jigéen ñi bi ma faddala allahu ba'dahum ala ba'd ci li nga xam ne moom la buur yàlla gënale lenn ci ñoom ci ñenn ñi wa bima anfaqu ak li nga xam ne moom lañuy ñuy dépenser min amwaalihim ci seen alal yi comme que taxaw looloo tax mooy joxe dépense te gis nga Euh, jigéen ñi jéem a wax yooyu surtout man bu dee yéeféer yi moom waxuma la noonu dama leen a jéllale c'est normal ñu waxe noonu mais ñu gis ay góor ay jigéen féministe ne ay jullit la euh, mooy ne en général boo seetloo ñoonu côté dépense ak yooyu dañuy bàyyi ku góor ki def ko tem duñu participer euh, nga gis bon loyer bi ñëw location bi ñu ñu jox ñu jox waaji mooy fay facture yi mooy fay mooy ne côté moom amul parité moom non amul parité même bu dina ci jàpp après mais mooy début bi day ñëw tout le temps koy dox amul parité du ne ah kon nag comme que parité la bon location bi huit cents euros la kon nag waajee joxe 400 ma joxe 400 loolu bariwul koy def côté boobu moom dinañ fa nangu li lislaam wax waaye nag yeneen côté yi ay bu ma neexee dem ak ay yooyu ñu ne eh, c'est parité la ku mu neex nga génn ku mu neex def la neex xanaa kooku daa dof mooy ne yooyu noonu eh, ay affaire jaaxaar la kon nag loolu mooy daraja ji nga xamante ni nii moom la suñu boroom di wax noonu ah léegi ginnaaw bu ñu xamee loolu léegi lan mooy àqi ana yan ñooy àqi yi góor ki am ci soxnaam mooy yi nga xam ne soxna si il est obligé la mu daal di koy matalal jëkkëram ah, wax naa la aaya bi sànq boobu mooy wane ne kon ñoom am na daraja ñoom ñooy taxawu jigéen ñi te am na mooy daraja joo xam ne moom lañ ëpp leen jigéen te nag àq yii nii ñu war a gis nii mu yi ndaw si amal jëkkëram yooyu noonu dafa rëy ah, moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di junju mu naan law kuntu aamiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha mooy xadis bu wér boo xamante ne nii li geyrihi mooy dafa wér ndax yeneen yu bari yi wax ci yu mel nii imaam at-Tirmidhi moo ko soloo na ko noon imaam ibn Hibbaan ak imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi ala al-jamii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne law kuntu aamiran ahadan ndax dafa yónni benn saxaabi radiyallahu anhu mu dem Perse bi mu demee Perse muy dëkku euh, Perse yi euh, euh, l'empire perse mu gis foofu que ni buur yi muy kes Kisra Kesroes ñoom seen sujet bi mooy gars yi dañ koy sujootal léegi nag waa ji ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi ne yonent bi alayhi salaatu nag mooy ki gën a yeey nag ñu sujootal ko comme comme ñële di def moo koy def yonent bi alayhi salaatu salaam déedéet man bu ma doon digal kenn law kuntu amiran ahadan ne ko bu ma sujootal man bu ma doon sujootal bu ma doon digal kenn kenn an yasjuda li bu ma doon digal benn nit ne ko sujootalal keneen beneen nit xam nga kan laay digal lool konoonte kon la amartul mar'a dinaa digal ndaw si mooy jigéen ji an tasjuda li zawjiha mu sujjóotal boroom këram Allah ndax ak yi mu am envers moom dafa rëy neewul ne ma waroon digle ñu sujjóot man laay digal man la yonent ma ñu sujjóotal ma non non man damay digal kon mu ko bonaloon bu doon ne ñëwoon naa ba koy def jigéen gi laa naan sujjóotalal sa boroom kër mu wax ba léegi moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne xaqu zawji ala zawjati an law kaana bihi qurxa fa laxasatha aw ibtadara manxaraa sadidan aw daman thumma laxasat maa addat xaqa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di wax ci xadiis boo xam ne bu xasan la imaam ibn abi sheyba raxmatullah aleyhi moo ko solo mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne xaqu zawji ala zawja mu ne àq bi nga xam ne moom la boroom kër gi am ci soxnaam an law kaana bihi qurha fa la xasata mu ne gis nga àq yooyu pour wan la lii duggaguñ ci détail bi mais lii dalay won ruyaayu àq yooyu ak li nga xam ne noonu la nekk obligatoire ndaw si def ko comme ni nga xam ne buñ àggee ci nga xam ne moom la waaj yoral ndaw si la nekk tamit obligatoire waa ji defal ko ndaw si mu ne bokk na ci mu ne àq yooyu an bi kaana bihi qurha waa ji bu amoon benn góom góom moo jëkkër ji amoon benn góom walla ay bakkanam di tuuru li nga xam ne mooy deret di ci génn wala dëtt di génn ci bakkanu jëkkëram mu mar ko mar laa wax mar góom bi wala mu mar loolu mu ne même bu defoon loolu loolu noonu même bu ko ndaw si defaloon jëkkëram loolu taxul mu matal àq yim ko matal yim yim ko waral pour wan ne euh, yëf yi kon àq yi rëy na du loo xam ne lu légère du loo xam ne dañ ciy fo wala jàppe ne man sama mariage bi jàppe ko ab ab ab ab ab ak naan di jouer ay rôle ndax gis nga ko ci film yeeg yooyu nga xam ne ñuy wax dara du ci dëgg ak idéal lañ lay tegal boo xam ne ñoom ñooñu di wan nii lañ war a dunde ku ci nekk sax ña sëy mooy tas nañ ñaata yoon lañ séparé ak seeni copine ak seeni seeni ma seen mariage yi du yàgg mariage des people xoolal mooy dégg dégg ñu lay wax ci rajo bi loolu sax du information mais ya subhaanallah da déglu information yi am solo nga jekki rek ñu balancé ko diw diw de moom tas nañu te kat ba ñuy sëy dañ la koy wax buñ leen di maye bu ñuy kii ñu ne la mooy deux ñu ne tas na léegi ñooñu naka ngay mën a seetaane seeni film ak seeni waxi ñàkk fayda yooyu ñu lay wan ay idéal que ni nii la nga nga basé wu yow sa dund ne man bu ma sëyee nii laay defal mooy yooyu yeboo amul benn lien ku jàpp ne nag yow sëb sëy ab film la mooy na yow sax tas moom léegi moom moom mu ñëw kon Ah, bu jigéen bi xamee loolu mu xam ne nag àq yii nii nii mu war a matal porte la boo xam ne bu koy yóbbu directement aljanna ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ci xadis boo xam ne bu wér la imaam ibn Hibbaan moo ko solo mu ne idaa sallat al mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataat zawjaha qiila laha duxuli ljanna min ay abwaabiha shit kon ba léegi pour wan la àq yooyu solo bu ñu am yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ida sallat almaratu xamsaha mu ne bés bu jigéen gi ndaw si daal di jullee julli juróomam ndax loolu mooy li gën a rëy ginnaaw shahaadatayni bi mu duggee ci lislaam lu mu mën a def ci kaw suuf mooy julli loo ndax moom imaadu diin mooy keroog yi nga xam ne moo téye pilier bi téye diine yi kon nag fa man aqaamahaa ku ko taxawal faqad aqaama diin taxawal nga diine ji waaye fa man hadamahaa ku ko sàggane teg julli dootoo julli doo def dara wala sàggana ko kooku na leer ni li mu dóor mu daanu li mu waddal mooy ak diin mooy diine ji ci boppam kon ida sallatil mar'atu xamsaha mu ne bu ndaw si kon jullee julli juróomam wa saamat shahraha mu daldi woor li nga xam ne mooy weeram weeru koor lu bëgg wax tax loolu mooy farate li nga xam ne amu ci woon possibilité matal ko ci koor gi yépp mu jàpp leen xam ñaata la ta fay ko bu matalee loolu tekkiwul ne weer bi mu woor lépp ndax koo xam ne day gis ay règle wala boo mu man cee yooyu noonu mooy ne du mën a woor weer wi yépp waaye liñ ko bëgg a wax mooy bu dee am na bés yoo xam ne wooru ko fa iddatun suñu boroom dane woon na ko delloo na ko jàpp te defi ko ci yeneeni jour yoo xam ne bu dee génn na ci période yooyu mu ne kon wasaamat dal di woor shahraha weeram wa hafizat farjaha mu daldi préserver li nga xam ne nag mooy pëyam préserver pëyam na tekkiwul rek bu mu njaaloo wala bo mooy ne na fexe moom ci ak colinam ci ay waxinam na fexe ba bu kenn mën a am lu muy bànneexoo ci moom loolu mooy préserver sa sa pëy ndax loolu mooy prémisse su préserver li nga xam ne mooy sa pëy muy ndax yooyu euh, li yóbbu nit ki njaaloo ci foofu lay commencer kon wa xafidat mu daldi di préserver daal di sàmm farjaha sërëm takk sërëm bu dëgër li wolof yi wax bañ a woyof sër waaye tamit bañ a def lu nit ñi bànneexoo ci moom buy dox ak ak ni muy solo kuy seere yi muy solo mu ne bu defee ñett yooyu teg ci ñeenteel wa ataat zawjaha mu daldi topp ki nga xam ne mooy boroom këram topp gii nag dinañ ci gën a ñëw est-ce que bu la nee man nag bon man je supporte pas les voiles là je veux des yoo xamante ne yu liis laa soxla waaw yooyu incha bu ñu àggee dinañ ñëw ci biir àq yi est-ce bu boobaa day topp waa ji walla déet wa ataat mu daldi topp zawjaha ki nga xam ne mooy soxna li boroom këram bokk xiila mooy bu defee ñeent yooyu sallatil mar'atu xamsaha julli juróomi julli wa saamat shahraha mu weer li nga xam ne mooy eh, weeram mooy koor wa xafizat farjaha mu daldi sàmm pëyam wa ataat zawjaha mu topp ki nga xam ne mooy soxna mooy mooy boroom këram qiila dañ koy wax udxilil janna duggal ajjana min ayi abwaabiha shit yow yaay xool buntu ajjana yi ak samaaniya du di huit lahaa samaaniyatu abwaab li kulli baabin minhum juz'un maqsuum yow mu ne bu keroogee ajjana bu ndaw si génnee àdduna dañ naan ko léegi buntu ajjana yi yow yaay xool bu la nga daal di ciy dugg yow yaay tànn loo nga ne loolu am na solo ah kon nag buñ xamee lii waa nga ne waa kon lii kay kon jar na nga xam àqu yooyu noonu ñooy ya ñu ne la bismillah kon àq yi nga xam ne moom la ndaw si amal boroom këram bi ci njëkk mooy mu topp ko ci liñ koy digal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane dañ koo laaj ne ko ban jigéen mooy jigéen bi gën mu ne mooy ki nga xam ne allati tuti'uhu idha amara wa tasurruhu idha nadara wa tahfazuhu fi nafsiha wa mali benn koo laaj moom alayhi salaatu wassalaam ne ko waa ban jigéen muy jigéen bi gën mu ne mooy jigéen bi nga xam ne allati tuti'uhu idha amara mooy ki nga xamante ne nii bu ko boroom këram joxee ndigal mu def ko bu ko topp bu ko joxee ndigal mu daal di koy def même bu dee ne ndigal loolu noonu contraire bi la waroon a def dafa joxante programme boo xam ne yëgalu ko boroom këram te looloo waroon ak ay ay copinam ak ay xaritam ne dinañ dem fenn dinañ daje fenn xam nga loolu loolu moo doon erreur bi mooy bala nga woon ba nga waxee ñoom waroo leen woon a jox accord fekk waxoog sa boroom kër ba pare waaye mu ne leen waaw ba dara desul lu dul dem mu wax ko ko mu ne ko déedéet ñu ko foofu moom bu fa dem xam nga ne pare na ba loolu mais mu topp ko quand même daal di bàyyi demul voilà allati ki nga xam ne kooku mooy jigéen ki gën allati ki nga xam ne tution day topp waa ji ida amar bu ko joxee digga waaye waaye lu tax nga may tere walla même bu dee ne après bi du dem de lu ne dina ko wax waaj xam nga ne loolu taxul ñuy wax façon boobu taxul ñuy wax dina jàmbat fu ne waaw waaye tey ñoo bàyyi ma dem waaye ay ku nekk dama la koo ñaan dama la koo saraxtu yow nee nañ mooy ne nag lu loolu mooy ne mooy yow dangay topp ci loo xam ne dalay neex danga naan waaw kon man bàyyi naa woo leen ne leen man manumaa ñëw damaa am jarul mu leen di expliquer di dugg ci loolu ndax après loolu mën naa yàq digganteem ak ñoom mën nañu faa jaar ba yàq digganteem ak jëkkëram après man nag bu leen nee sama jëkkër moo ne ma ñëw yow ñàkk fayda yow yow fan nga gisati loolu léegi nag dangaa ñàkk fayda hee man sama jëkkër de yooyu rek ñu koy wax yooyu ñuy wax moom de moom daanaka moo may laaj sax bu naree génn waaye du man man moom sama programme maa koy tëralal sama bopp xamul ne moom loolu muy jari loolu muy jaay moom loolu muy wax mu ngi ci loo xam ne moo koy yóbbu ak alkandeem moom moom mooy nag pour bañ yu mel noonu am jarul nga leen expliquer lu xew kan moo lay teg pour pousse paaka ci put ne la par waxal li tax danga naan man damaa am dama mujj gi finalement euh, dama am contretemps manatumaa ñëw dama am ngànt manumaa ñëw ngeen jéggal buñ la laajee nga ne leen ngànt la jaw ngay dugg ci détail kon ki nga xam ne yonente mi aleyi salatuwasalaam ne jigéen gi gën allati tuti'uhu idha amar mooy ciy topp waa bu ko joxee ndigal ndigal nag comme li ma wax léegi tekkiwul na rek fokk mu neex ma daa fekk mu neex ma ba man koo def loolu taxul ñuy wax ci la mais boobu noonu du foofu dëgg-dëgg la ñuy xame kan yow est ce que danga koo toppoo liggéey ndax bu boobaa yow sa bànneex ba topp mooy ne sa bànneex dafa dëppoo li la sa jëkkër digal ci kaw nii lañuy foog moom nga topp ndekete yu sa bànneex nga topp boobu nag taxul ñuy wax mais mooy surtout yi nga xamante ne réellement neexu la woon mooy neex bëggoon nga ko lool ngir def ko ñu nel nag bu ko def kon mu ne ki nga xam ne jigéen gi gën mooy alladhi tuti'uhu idha amar mooy ki nga xam ne boo ko digalee mu daal di def li nga ko digal ah lan moo tax côté digal boobu mu am solo ndax comme que suñu borom subhaanahu wa dafa def dane comme niñ ko waxee léegi ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa ñoom ñooy taxaw jigéen ñi ndax doole ji mu ko jox ak li nga xam ne moom moo war a taxawu kër gi te mooy sàmm kër gi di protéger kër gi di def yooyu yépp euh, yu metti yi bari moo koy gàddaajoo kooku bu dee ne responsabilité boobu mu am euh, bu nee ndaw si nañ def lii mu ne déedéet bu boobaa euh, xam nga ne dund googu day nekk xam ne lu jafe lay doon kon moo tax topp gi fokk mu am loolu àq la mu ne kon mooy ki nga xam ne boo ko digalee bu ko digalee mu topp wata surruhu ida waaye bu bu ko xoolee rek kontaan jigéen gi nga xam ne bu ko boroom këram xoolee kontaan pas bu ko mbedd mi xoolee kontaan ndax léegi tendance bi mooy jigéen ñi ñu ci bari ñoom bu leen waa mbedd mi xoolee kontaan ci ñoom waaye bu duggee ci kër gi boroom këram sax du ko bëgg a xool tellement yi muy yi muy solo ni muy mel euh, loolu xam nga ne doy na mu ne nag jigéen bi gën ginnaaw boo ko digalee mu topp mooy ki nga xamante ne ni watasurruhu day dëggal waa ji rien xool rek bu ko nee jàpp xool ko rek day kontaan mu ne kooku nag mooy jigéen bi gën wata surruhu muy kontaan loo waaji ida nazar bu ko waaji xoolee mooy soxna soo xam ne bu ko boroom këram xoolee rek kontaan mu ne wa tahfazuhu ba pare ndaw si daal di ko sàmm fii nafsiha ci boppam ba du may yoon ci boppam keneen ku dul boroom këram du am dara lu nit mën a bànneexoo ci moom du ay waxam du ay solinam waaye tamit du yàq deram ndax bu yàqee bu defee lu ñu yàq deram mooy yàq na deru boroom kër wa wu fi nafsiha mu koy di e, protéger ci boppam wa maalihi ak li nga xamante ne mooy alalu waa ji mu koy daldi sàmm bañ koo dilapidé bañ koo yàq ah waaye nga ne ma waa ji benn waaye dégg ko ne très bien dégg nga luñ wax man nag ay mèches yu gudd laa soxla je yu bees yi nga teg ci bu boobaa dañ naan la topp gi ñuy wax du loo xamante nii <laughs> du du topp topp bu ñu joxe ma ah, ah déedéet mooy ne topp gi dafa am dañ koy conditionné dañ koy conditionné mooy ne yow il faut waa ji jëkkër ji li muy digal femme bi mu bañ a nekk lu xaram ndax bés bu dee ne li mu koy digal dafa xaram femme bi du ko def dara la def bu dee ne lu xaram lay digal ndaw si femme bi du ko def comme meesul te bi alayhi salaatu salaam daal di rëbb nga xam ne ñooy yokk ak ñi leen di yokkal bu boobaa kooku du ne dañ naan léegi yow toppal bànnee xam rek fu mu la ñoon ndax nee ma sama àq lool la sama àjjana mooy sama àjjana mooy sama safara dëgg la wax jooju noonu Euh, wax jooju noonu yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko wax ci xadiis boo xam ne imaam an-Nasaa'i moo ko solo imaam al-Haakim imaam al-Bayhaqi na ko noonu imaam Ahmad ibn Hanbal te muy xadiis boo xam ne xasan la yonent bi alayhi salaatu wasallam ne doon wax ak benn femme boo xam da ko doon laaj ci naka lay nekkee boroom këram yooyu bam bi mu koy tontu mu naan ko fa kay fa kayfa anti lahu fa innahu jannatuki wa naaru naka ngay nekkeek moom ndax moom kat mooy sa àjjana mooy sa safara loolu dëgg la mais mooy sa àjjana mooy safara mooy ne yii nii àq yi ndax yii yoo xam ne yow kooku ngay dundal te mooy sa kilifa mu leer na suñu boroom teg yoo xam ne yii danga koo war a topp par suñu boroom ne lii farata la ci yow nan la nekk sa àjjana mooy gis nga farata yooyu yàlla ni lii ñuy farata la ci ci yow nga daal di koy def envers moom boo ko deful piétiner ko mooy ne yow li la yàlla tegoon defoo ko te bu boobaa nag yow loolu safara xaj na ci yow xaj na mooy ne safara moo lay yor léegi mooy sa àjjana mooy àq yi nga xam ne moom la suñu boroom ne nga def ko envers moom te jaamu ko yooyu noonu boo ko defee buntu la bu lay yóbbu àjjana loolu rek mooy yi mu wax sànn mais tekkiwul ne ah dégg nga looloo voilà man dama foogoon ne sax loolu waxe wolof la nekk yonent bi sallallahu alayhi wa wax léegi kon xamal ne man nag li ma bëgg mooy man moom bon man jigéen moom na xees rek te man nag kon. yii nii dama la koo jëndal ngir ngay diw diw damaa bëgg nga leer kooku femme bi du ko def fenn fenn la ko dul def xeesal dara la dul def pour que yooyoo ci yem mooy ne yooyu yëpp ay façon xeesal yu ñuy wax la rek mooy ne waaye du ko def ndaw si boobu ndaw si dara dul def woo loolu ndax lan ndax digle gi yi nga topp gi dafa dafa dañ koy conditionné du ne topp gi rek ay ca nañ leen dem non mooy dañ koy conditionné fokk mu nekk li ñuy topp mu nekk ci loo xam ne bil ma'ruf voilà wala mu ne ko waa ji ne non nag gis nga affaire kii nii moom solu moom man euh, kii ay ay ay muuru yi laa bëgg nga dindi comme niñ waxoon sànq man mèche laa soxla voilà del greffage man yooyu laa bëgg nga koy def euh, mooy di génn di génn lañ bëgg a wax di génn ak même mu nekk ci biir kër gi meesu même bu dee yow rek ku koy gis déedéet du ko def fenn la ko def wala mu naan ko yow nag gis naa ne jëkkër joo xam ne moom dañ ndaw si bon julli moom man nga koo bàyyi quoi mu naan mu mu ñëw ne bu amee bu gisee ay mbërëgam nekk ci ay réglam période bu muy gis ay réglam waa ji ne kon nag man dama laa soxla woon mooy dafa bëgg sëyët moom tëdd moom femme bi day bañ kenn du ko topp du ko topp war mu bëgg sëy moom ci anusom déedéet loolu du ko topp ndax yooyu yëpp yonent mooy dañ koo tay loolu moo tax yii du ko def ndax yonent daal di saab-saab mu laa ta'ata fii ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf yonent daal di saab boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ne laa ta'ata amul topp ci loo xam ne mooy yàlla la mooy yàlla duñ ci topp ku la woote ci mooy yàlla bañal ak kum man di doon mooy ni kum man di doon bul xool mooy diw mooy bu dee yow liñ naan def ko lii doo gis nga ni lii dafa xaraam bu ko topp ay topp mbir yi moom topp la nga déedéet bul topp fen doo ko def bu ko topp laa ta'ata amul topp fi ma'siyatillah ci loo xam ne mooy yàlla la voilà comme que ci sama liggéey ngeen ne jarul ngeen di woor mais bu ko topp sëriñ boobu wax la ko bu ko topp koor gi moom man ngeen koo ba ndax dangeen a nekk ci sama liggéey te sama bu ngeen ci nee mooy liggéey bi yàlla rek yow yàlla wala ngeen nekk ci liggéey bi julli ja jul topp leen ci liggéey bi rek lii moom julli gee yam bu ngeen paree ngeen xool ni ngeen di def bu ko topp la ta'ata fi ma'siyatillah yonent mi sallallahu alayhi wasallam nee amul toppee kenn ci loo xam ne mooy yàlla la innama taatu dëgg dëgg li nga xam ne ci la topp am fii ngay toppe nit mooy fil ma'ruf ci loo xam ne lu baax la njekk rek loo xam ne lu yàlla digle yonent mi alayhi salaatu salaam digle wala lu ñu daganal ci loolu ngay toppe nit ki waaye fenn doo ko toppe fenn ay meesul fenn la faam lul meesu dara lul meesu xeesal xeesalu seet moom te daa nekk ci dafa gis ay réglam moo bañ dangay bañ loolu la voilà euh, xam naa tey nag dañuy yem ci àq yi foofu muy àq bu njëkk bi muy topp gi nga xam ne moom la femme bi war a topp ndaw si war a topp boroom këram loolu mooy àq bu njëkk bi insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu daldi gis li nga xam ne moo ci topp